asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu nun waa daara Cheikh Abdoul Ahad Mbacké noo leen di dikkewaat tey jii waxtaan woo xam ne mu ngi bàyyi ko ci boroom xam-xam bu mag nu di ko wax sëriñ Sam mbay nu fekk ko ci diggante yu xat waaye teewul mu nangul ñu waxtaan wi waxtaan wi nag mu ngi jëm ci ñetti laaj bi ci jëkk moo di sëriñ bu mag bi ni nga xam ne noonu la tëralee dund euh, yoonu tasawuf ak ni nga xam ne noonu la ko noonu la ca doxee moom ci jëmmi boppam ñaareel bi mu ngi jëm ci yoonam wi itam di yoonu murit njariñ li nga xam ne moom la indi jëmale ko ci képp koo xam ne doomu aadama nga te nekk ci kaw suuf ñetteel bi mu ngi jëm ci ñaari rakkaay yi nga xam ne bii moom la julli woon ca bureau gouverneur ca Ndar te ren ñu di ko màggalal téeméeri at yi ñetti laaj yooyu daal moom lañ doon laaj sëriñ Sam bëgg mu tontu ñu ci yéen ngi ànd sëriñ sëriñ bi ñetti laaj yooyu ngeen laaj am solo la ñu jéem ci tontu rek ci loo ci xam ne jamono bi may nañu ko xataay bi ah nga xam ne moo di dund ko Bàmba ci wàllu li wax tasawuf moom la tubaab bi wax soufisme moom lañ koy waxee am solo tàmbalee nag ci fi mu juddoo ak ñi ko njëkk a jàngal yépp <coughs> waxtaane nañ ko ay yoon soxla tudd ci dellu mën nanoo xam ne rek ne maanaam étape bi njëkk bi ñuy wax taxsil ni ki dajale xam-xam bu mat sëkk ci wàllu diine ba li nga war a xam lépp nga xam ko ba ko defee ba noppi dafa sàkkoo géeju itam ci xam-xami lislaam yépp moo di jàng ci téere yi ni ñuy jàngale ba li ñuy wax dajale li ñuy jàng fii mu wër réew mi seet jëmm yi nga xam ne ñu ràññi ko lañu ci wetu xam-xamu zahir ak xam ak mbiri wird ak mbiri si karturu yàlla loolu taxoon mu dajale lu bari nekk nit ku yéeme ci li ñuy wax culture maanaam saqafa bu kawe mu teg ci beneen jikko beneen qualité melin woo xam ne wu am solo la ci nit mu di ak njàmbaar njàmbaar ak fit wu mat sëkk aku dogu ak takku loolu lépp nag ko laloon ca tàmbali ba ba ci mujj gi moo di ngëm bu dëgër boo xam ne dara mënu koo yëngal lu toj montagne yi mënu koo yëngal ak li ñuy wax shawq moo di cofeel sopp suñ borom sopp bu tax lépp far ci xolam ba sopp dara mënatu la am ci xolam lu dul yàlla mu nekk kon itam nit ku ràññiku ci lu feeñ ci li ñuy gis rek ci moom ci nit ñi mu boole ci ittewoo nag mbiru jullit ñi di seet lépp luy wéral seen diine lépp lu leen di tax a xam seeni warugar lépp lu tax ñu farlu wattandiku lépp lu ñu war a wattandiku téere yu bari yi mu taalif bu ci nekk dafa seet ne taalif gi daal war na ndax benn masoon nañ cee taalif bu yàgg waaye téere yooyu nit ñi wan nañ ko gannaaw ndax dafay téere yu gudd indi yoo xam ne aaju ko ba tax nit ñi wan ko gannaaw mu tànn la nga ca xam ne mooy li ñu war a xam dëgg ci jullit bu nekk moo tax mu taalifoon téere yooyu fànn koo xam ne gis na ne liñ ci taalif doy na ba nit ñi aaju woowuñ ko ndax moom daawul taalif ngir wane xam-xam wala ngir leen daf daan dimbali nit ñi bëggoon ñépp xam seen diine te ittewoo ko kon lu nit ko xam ne ba mu mattalee boppam ba mu mottali ko ba mat matal boppam ci zahir ba pare ak ci baatin dafay matal képp ku ko topp xam la itam ne xam-xam kat wasiila la du gaaya maanaam moyen la waaye du xam-xam du li nga xam ne fa la nit ki war a ak yem fa xam-xam day jumtuwaay boo xam ne daf lay dimbali ca la ngay wuti la ngay wuti nag mooy lan mooy ragal yàlla topp ko xam ko ci xol bu set boo xam ne yàlla du ko du ca bokk ak lenn ànd ak bëgg ko bëgg gu tax doo mën a teqli ko moom di ko xalaat di ko jaamu di def lépp loo xam ne dana nga yaakaar ne dana la may ngërëmam boole ci takk googu moo waxoon ak dogu gi ah, yàlla nag boo ko xasee ba mos dafa neex ba doy waar mboolem luy xeetu bànneex bànneexu bët bànneexu xel bànneexu xol bànneexu yaram lépp lay boole boo ko xasee xam nag daf lay jommal ku jommi ci yàlla nag dootoo jommi ci lenn dara mënatulaa jommal boo ko defee yow mi jommi ci yàlla dootoo gis àdduna doo gis dara doo gis daraja doo gis bànneex doo am bëgg-bëgg benn budul yàlla nga xam ne day mel ne yow nekkatoo fi keneen a fi nekk koo xam ne yàlla kese la ni ko hadis bi junjee moo tax Cheikh Ahmad Bamba wa xaysuma taxaf ilaahaka al ahad yaxafka min xawfikahu kullu ahad waxtu woo ragalee sa borom dëgg dëgg ragal lépp lu dul yàlla daf lay ragal waaye boo ragalee lenn lu dul yàlla suñu borom bàyyi la ak sa bopp ak la nga ragal nga nekk ci sa wattandiku bopp ak sa pexe bopp naka noonu it soo bëggee yàlla dëgg dootoo bëgg leneen ndax ku ko macc mu saf la caf ko goo xam ne leneen dootu saf ci nit kooku nga xam ne nag xam na boroomam te jublu ko di ko jaamu yëg ko yëg goo xam ne day mel ne day jàndoog moom li ñuy wax complexe walla ñeetaane wala rëccu dootu am place ci sa xol doo yëgati lenn ci sa kanam lu dul yàlla lu la ëpp loole looy ragal wala loo am loo bëgg wala lu lay féete fenn loolu bokk na ci jàngale Cheikh Ahmadou Bamba xam le ne nit li ci am solo mooy inna akramakum indallahi atqakum li ci am solo moo di ragal yàlla gi rek ak xam yàlla gi du ci melow nit ki walla ci juddoom wala ci am amam walla ci chance am wala ci lenn loolu moo tax pour complexe boobu ak yeete googu mu xamle ci ne kon ngëneel du càggi ni ñeñ jiitu rek ñoo gën ñu mujj mel na noo xam ne keneen ku mel ni moom dootu ñëwati gannaawam lu dul Muhammad rasulullah la alayhi wasallam nga xam ne suñu borom dootu yónni beneen yonent wala nit ki couleuram tax na kenn mënu koo jot ci xam walla ci jaamu yàlla wala ci ragal tax mu ne laysa yujibu sawaadul jismi safahatal fata wa su al fahmi ñuuluk deru nit du waral manque xelam wala manque ak déggam naka noonu du waral manque njàmbaaram wala yeewuteem wala farloom wala leen ñi jiitu ñi daanu leen wormaal ndax ñoo xotti yoon wi xamal na ko ba nu mën cee jaar ñoo bind téere yi waaye nag du jàpp ne keneen mënatule ñëw ba toll na ñoom wala nga ëpp leen ba mel na ñoom wala nga raw leen moo tax mu ne wala tuxassis fadla rabbin qad ala bi si taqaddumin faqat fataj ala bul jagleel ngëneelal sunu borom bi nga xam ne ku mag la ñii yàgg ñu rek ancien rek ci moderne yi loolu moo tax mu forme ay combattant ay guerrier nit ñoo xam ne dañuy xeex du xeexu zahir bi yor gànnaay di xeex ak noon yi daan wax lu mu formé ay yarkat yoo xam ne ñooy façonné nit ñi melal leen na gën formé ay nit ñoo xam ne ñooy guide spirituel yi gën a éclairé bu nekkoon kon missionnaire boo xam ne bi mu fi ñëwee ba bi mu fi jógee liggéey liggéeyal yàlla rek la fi nekkee ci wet gu nekk sellal nit ñi ci ji koy rëy dindi ko ci ñoom murit dëgg boo gis moo lay gën a woyof dindi kañaan ci seen xol dindi bañante bañ diw ngir da ngeen di xëccoo dara mu jël ko wala daf la féete kaw ci nangam walla def la tooñ wala yooyu yëpp luy tardeel nit la luy dox diggante nit ki ak boromam la naka noonu nay nay ak ragal ñàkk daf koy dindi ci xol ñi nga xam ne kii nga xam ne jaamu yàlla ba xam boromam yooyu yëpp daf koy sori bëgg àdduna xemem dara wala ragal dara yooyu yëpp daf koy dindi nga xam ne kon ni mu jàpp ndale ci seen xol yëkkati seen alal ju leen lew def ko ci yoonu yàlla ak nañ ko ca defee nga xam ne yàlla rek lañ ci jublu te yàlla tax ndax bu dul woon yàlla dañoo jublu loola ba di leen jar ñàkk seen alal liggéey bu rëy la boo xam ne bu mën a xeetal nit ñi la naka noonu ragal ku la ŋàññ sopp ku lay tagg wala ku lay yëkkati yooyu yépp ay galgal la ci nit ki yoo xam ne day daf koy tardeel dox diggante ak yàlla yooyu yëpp bu dañee ànd ak nag jëf ju sax ngir àllaaxira jëf ji jëf lépp ngir àllaaxira amal li duniyaaka ka annaka laa tamutu abada waa amal li axiratika ka annaka tamutu xada ñenn ci xokkamaaw yi moo ko wax nga jëfal sa adduna ba mel ne ku dul dee mukk jëfal sa àllaaxira ba mel ne ëllëg ngay dee ni nga xamee ne boo xam bu la wóoroon ne ëllëg ngay dee nga gëm yàlla gëm àllaaxira xam ne sa jëf rek moo lay wallu ci bàmmeel ak taxawaay bis penc ba moo lay yóbbu àjjana ni ngay farloo ci jëf kon na nga dëkke noonu na nga mele noonu boo di jëfal sa adduna it bul jëf ngir sa njëriñal bopp yow kenn na nga jëf loo xam ne danga bëgg mu jëriñ àdduna bépp ba boo fi jógee faatu dem alaxira nit ñi di si jëriñu njëriñ la di la fekk si comme boo doon dund ba faw mooy amal bi du ñàkk annaka laa tumut abadan nit dañu ne alxarakatu baraka yëngu barke la ba tax sëñ Tuubaa jàngale jëf di jëriñ bañ a nekk nit koo xam ne dañ lay gàddu di la wéyaale ngay wéy ci ñeneen ndax nit kooku barkeem lu néew lay doon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci jamonoom saxaaba yi dañoo tukki woon tukki bu sori bi nga xam ne ñu ngi ci tukki yëpp am waa ji farlu joo xam ne jaamu yàlla rek la doon def boole wu ca leneen bi mu dikkee ñu di ko nettali yonent bi mu ne leen ana kooko daan fegal ay aajoom kooko daan dimbali ñu ne ko ñëpp kenn ku ci daana ko def mu ne leen yéen ñëpp a ko gën xam ne kon suñu borom bi mu bindee àdduna na mul mu ràpp dafa bëgg bi mu joxee nit ñi kàttan ak xel ak ay lox ak i tànk dafa bëgg ñu jëf li àdduna laaj waaye nag ñu jëf ko bàyyi xel ci ëllëg jëf ko ngir yàlla itam ngir bu ñuy jëriñ seen bopp ak bu ñuy jëriñ keneen it euh, jëriñ loolu ngir yàlla tax sëñ Tuba dundal valeur yi nga xam ne ama am solo la te nit ñi woyofaloon ko doyadil ko ba fàtte ko ni mu def ci alquran ak bi mu dikkee ni mu ko fekk ne waxtaan nañ ko ay yoon nekkul loo xam ne soxla na ñu di ci tardé mu doon nit koo xam ne dafa bokk ci néew néewi jamono li nga xam ne jamono day ñëw nit ñi nga xam ne dañuy ñëw ci jamono lu néew lekk léeg rek mu di moom kéemaan ci kéemaan yi suñu borom ni mu ko wax ne baana li kulli man lahu wilaaya kaw ni rabbil alamina aaya moo ko waxal boppam bu seetee lépp daal daanu gis ne moom royukaay la woon bu mag royukaay boo xam ne day àggale nit ki fa gën a sori ci baax day defar nit ki biir ak bitti àddunaam ak alaxiraam ci biir ak ci biti ci àdduna ak ci àllaaxira ba nga xam ne du yëg lenn lu ko manqué du yëg lenn lu koy metti fenn wala muy rëccu lenn wala muy naqarlu lenn loolu mooy nit ku mat buñ boo déggee ñu naan al insaanul mooy nit ku nga xam ne transcendé na maanaam féete na kaw yooyu yëpp ba nga xam ne amul dara loo xam ne teewam dana ko bëggloo wala ak ñàkk ko dana ko naqari wala mu di ko jàqloo wala mu di ko féete fenn ci wàllu xolam kon képp ku ko xamoon ni mu jëriñe woon ak ni mu yare woon ni mu dajeel noonu la bindee bàyyi fi lépp lu mu daan jëf yarit ay nit ñoo xam ne dafa bëggoon ñu toog fii ñoom it di yar ba faw ko defee day mujj peuple yépp am yar boobu le ndax yàlla kenn la waaye yoon yi ci jëm ne ñu mu ngi toll ne nooy bindee fii kenn ku nekk ak sa méthode kenn ku nekk ak sa expérience Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu ni nga xamee ne ci ñunu xamagun ci xutbul xaw yu mujj yu fés yi nga xam ne suñu borom wooteeloon leen ba sant leen ko méthode dam wut ak yooyu yëpp ni nga xam ne noonu la xutbul xaw si di fi bàyyee wird muy leen bàyyee ne ko fi wird ba noppi am yeneen méthode yoo xam ne leneen la waaw na fekk nit ki na ko xam te appliqué ko waaye nag ah, jamono doy na waar wala fitam rek moo da ngay waaru farlu bu sax jëkkanteeg sa dig digu faatu dig kenn xamul fu mu toll mën na jege mën na sori waaye li gën a takku mooy nga fas ko muy lu jege nga njëkkanteeg moom pour def li la war lépp bu ëllëgee doo rëcc lépp loo xam ne bugguloo dee fekk la ca ngay fexe ba boo koy defit na tuuti boo ko mun la bañ a def ndax ni ko si Ahmadu Bamba waxee nee na al mawtu yaati baxtatan wa rubbama yakunu daa shawaaxilin muxtarima dee day ñëw ci bette toujours day bette te lu bari dana fekk dana faral di fekk koo xam ne borom mi soxla la yoo xam ne dox na diggante ma yàlla mu ne ko cërit mu dee te fekk soxlaam yooyu leen matal soxla yooyu doxoon na diggante ma jàmm bu ñu seetee itam euh, nga xam ne Cheikh Ahmadou Bamba moo ko xotti dafa am lu tubaab di fascination dafa am maanaam loo xam ne dafa rafet bay xëcc sa xol di xëcc sa xalaat nga di ko xalaat di ko xemem bëgg ca dugg ba dugg ca nga xam ne day xëcc nit ñu bari ndax rafetaayam ndax wóora wóoraayam dëggoom ak yombaayam ak gaawaayam gi muy gaawa jox nit ki li mu soxla ak li muy wut bu fekkee ne dugg nga nag danga nga gis ne li ngay jëkk a gis moom ittewoo gi mu ittewoo yar nit ñi te yarkat mooy lépp lépp lu baax ngi ci yar lépp lu bon ngi ci ñàkk yaru nit ki libre lu ko neex def fu ko neex dem ku ko neex waxal ku ko neex àndal fu ko neex yenn fu ko neex fanaan yàqu-yàqu bu rëy ngoog <coughs> ndax nit dafa gàtt mun ma dugg ci yenn détail yépp seytaane ngi ci moom ci biiram malaakaa ngi ci biiram gaynde ngi ci biiram unda ngi ci biiram till a ci biiram jaani ñàngoor a ngi ci biiram mbaam xuxa ngi ci biiram xaju ngóoru buy gëddee ngi ci biiram lépp lu mu dimbalee ci cosaan yooyu rek day daal di fekki loola mel na loola le yar nag mooy tax mu mucc ci yooyu yëpp moo taxoon Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu farlu woon ci yar boo weddee loolu léegi ak ihmal bi am maanaam abandon maanaam démission bi nga xam ne moom la parents yi démissionné parents yi ak ñeneen yeneen ki yi yëpp nga jaar ci mbedd mi nga toujours rangooñ yu tàng sotti ko ci sa bët yi ndax am naqar ci ni xale yi mel benn nga yërëm leen wala nga mere leen boo gàttee xel mere leen ndax ni ñuy defee boo amee xel nga yërëm leen ndax dara loo xam ne lii dina leen dina leen dimbali gisuloo ko amuñu kersa duñu rus duñu ragal duñu wormaal dara fi ñu war a sujjootee la ñuy saw dara jaru ko lu xam ne ne parents ak ah, kilifa yi defatuñu dara bàyyi nañu xale yi nekk ñoom seen ittay bopp rek loolu nag dana indil parents yi seen bopp ak xale yi ëllëg gàcce bu rëy ak ñaawteef ak dox bu mag adduna ak alaxir jàngal Masaalikul Jinaan bi si Amadou Bamba bind xale yi xam ngeen ne xale lu doye di la te ku doye di bu gisee lu ko xaw a yéem wala lu ko féete kaw wala lu mu ragal rek day dal di imiter day dal di roy loola te yi muy gis ci jamono ji di ko roy day tànn yee na ñaaw day tànn du roy sax même yéefar yi nga xam ne ñu civilisé nañ ñu sell lañ sax daf leen fay wacc yéefar yi gën a suufe ci yéefar yi seenu meleen di tegtale doya di xel ak suufe ak ñàkk maanaa ñooña la ñuy roy góor ak jigéen loolu moo taxoon Cheikh Ahmad Bamba radiallahu taala anhu farlu woon ci yar woote jëme ci yar ba bind téere waxoon naa ne lépp lu mu gis ne nit ñi aajo woon nañ ko rek bind bi bu gën a yar génération yi mu dajal ak génération yi ñëw ñëpp léegi nag bu amul ko yar day sol yére ñàkk kersa dal di rocciku ci boomu xel ak buumu diina dara ditu ko yeew dutu am dara ditu ko diggante nag dara bu ëllëgee mu dajeeg lu koy lool su dul woon ak yow man <coughs> ku nekk jëf la la neex ngay jëf sa àdduna moom yi ci nekk yëpp lu doy waar la bari diina nag dëgg-dëgg nit ki am diine diine sax ci xolam ni ko sëñ xam xamle mooy sopp mboolem mbindeef yi yàlla bind nga gën cee sopp yi ci diine lislaam yi nga yëg li ñuy yëg buñ amee naqar nga bokk ak ñoom buñ amee bànneex nga bokk ak ñoom ni ko xadis bi waxee mel na genn jëmm la nit ñi di cër yi képp koo xam ne ku sopp yàlla nga danga nga sopp jaamam ñi ndax loo bëgg rek bëgg la ca aju la ca askano ak la mu kon ku bëgg suñu borom tabaraka taala bëgg jaamam ñi ngir moom da nga bëgg jaam ñi nag ngir moom doo dëkkal kenn fenn doone diw safara la jëm xamuloo ca dara ëllëg la te ëllëg yàlla rek xam xamuloo lu muy mujjee yow ci sa bopp bu rafet jot nga dëkkal sa bopp fenn àjjana wala feneen xamuloo looy mujjee xam la ne jàngale na wormaal mbindeef yépp rawatina nag mag ñi maanaam mag ci maanaa ak mag ci at addiib dafa am bul ŋàññi kenn na nga jëflante ñëpp ak teggin jëf ci gën a rafet te lu nekk ngi ci doomu aadama yi xaritu yàlla ngi ci lépp ngi ak noonam kon na teey nee ñu xool sax boroom kanamu boroom xam-xam bu jëfee xam-xamam jaamu yàlla la sopp ko sopp yàlla la sëñ bi xamle ngëneel yi aju ci xel ngëneel yi aju ci xool xol leen melo yi yàlla tagg xamle lii tax nit ki ruuxam rëy nafsiyaam rëy am maanaa lool borom tabaraka wa taala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne inna allaha tabaraka wa taala dafa bëgg jëf yu rëy yi ak xalaat yu rëy yi ak melo yu rëy yi ak jikko yu rëy yi daal di sib yu xeebu yu ñàkk solo yi yu ñàkk maanaa yi yi nga xam ne jëmul fenn moo tax mu ne yaquulu xatti al murid lil qaadiri al baaqi al murid nu zaxzax an ñetti xeet yi ñuy tuddee murid dafa am murid ak marid ak mariirandoor murid mooy ki nga xam ne yàlla doo nga ko moo ko ñor yàlla doo nga wut lu mu def yàlla tax muy wut yàlla yàlla dina ko jox yàlla incha allah marid mooy ki lu dara safu ko du son ci lu baax du jóg ngir lenn lu baax amul yéene amul dara dafa féeteerlu ne murit la lu ko neex def lu ko neex wax lu ko neex dem lu ko neex jëfandikoo mariirandoo moom mooy jéemu la xam ci li mu nekk dara jéemu la seet dara bu ñu rëg rëgee rek jëm fii du rëg rëgee ànd ak ñoom bu mu walbatikoo ànd ñoom li muy jëf bi ca am lenn loolu nag la bi wax ne aw bindam li muy bind dana fegal loolu ki ko jàng te jëfe ko yaquudu xatiyal murid lil qaadiril baaqil murid nee na sama bind bi dana wammat murid bi murid bi waxuma marit bi waxuma maridandoo bi murid bi lay wammat ba ca suñu borom tabaraka wa taala moom mi xam ne moo mën lépp te du fi jóg mukk te lum nam rek am am zaxzaxan kulla marid muy soril képp kuy marit ni ma waxoon fa ci ki ma xamal ki nga xam ne man jàngal naa ko ba mu génne sama école marit boobu dafa suñu borom dafa ko koy soril du jaxasoog moom du ko bëgg marit biit daf koy ragal du jaxasoog moom ndax meloom bi mu amee ak yi muy digle ak yi muy tere at xolam attanul bàyyi ko ndax xolam dafa entaché maanaam dafa tilim ak salte bàkkaar ak bëgg lu koy lor ba nga xam ne bu jubee ki nga xam ne mooy nit ki jub tey jubal moom bu narul a jub daf koy ragal ni ngay ragale safara daf koy wattandi moo zaas ak kulla marid ila siwa muallimin ragal nag yàlla dëgg ba ragalatoo dara jege ko la mooy jege yàlla jege koo xam ne mooy ni ma ko waxee woon sànq amatul lenn looy yëg lu mën a def jeexital ci lenn ndax jeexital tawxiid daf ko dàq soo jàngee téere tawxid boobu sëñ Tuubaa bind dañ koy waxati jàng naa ko ba tey batuma tur ah, xam leen ne tawxiit maanaam nangu ne tasir amul amul dara luy jeexital suñ borom rek moo am aada ji muy jëf leen teeg nit ñi nit ki bu ñu daggee baatam rek yàlla rey ko su xiifee su lekkee rek yàlla suural ko su maree su naanee yàlla mandil ndox mi màndalul yàllaay màndal ñam bi reggalul nit ki yàlla ko li ko dal muy tawat ji wala ngi doon tax mu dee loolu réyu yàlla ko rek waaye nag dafa am majaas gannaaw ci àdduna lu ñu dund ci suuf si nga xam ne dafay matériel suñ borom bind ko teg lii matériel ci kaw sàkk ay yoon sàkk sabab lu nekk mu sabab la koy sababal ngir ñu mën a tëral sharia ndaxte su fekkonte ne suñu borom sakkul benn kiiraay sa digg ak moom mooy def li ngay jëf sa loxo mooy yëkkati dal te fekk yow yëkkati woo ko boo dóoree kenn kenn du leen àtte kenn euh, tribunal du leen àtte ndax teyu ko defu ko yàllaa ko def léegi ki dëng dem di def li ñu tere muy naan sangara wala muy lekk mbaam wala muy def lu ko neex boo ko waxee mu ne la yàllaa ko def man defuma ko loolu moo tax suñu borom sàkk kiiraay sàkk sabab yi teggee nii nit ki nag mooy jaare ci sabab yi li nga bëgg na nga jaar ci sabab ba def ko loolu mooy teggiin ci sa digganteeg sa borom ba nga xam ne kon Euh, li ngay jëf jaar nga ca teggin ya suñu borom nag tollu la foofa jëfandikoo loolu tawxid bi nag mooy nga jëfandikoo teggin yooyu waaye mu leer la ne rek kat yàllaay jëf amul dara lu mën a jeexital maanaam lu mën a influer ci dara amul lépp rek yàlla moo làqu nag foofu ci gannaaw yowmal xiyaam la kàttan googu di feeñ lépp feeñ yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne annaasu niyaamun fa ida maatu intabahu nit ñi dañuy nelaw waaye bu ñu deexee yeewu loolu wane na ne nit ñi lu bari ump na leen léegi lu bari nëbbu na ci ñoom lu bari ump xamuñu ko te bu keroogee ba kiiraay yooyu dañ lépp feeñ ñu janloog dëgg dëgg yi nga xam ne mooy li li reel te du dañ te sax ñu da janloog loola nit ku nekk danga am seede waaye soxla seede ni ko alquran waxee yow ci sa bopp yaay sa seedes bopp da ngay jàntloog jëf ji nga jëfoon ba koy jëf ak na ko jëfe woon ak fa ko jëfe waxtu wi dana la seede béréb bi dana la seede waaye seede yooyu yëpp teewul yow ci sa bopp ni ko alquran waxe yow sa bopp doy nga seede xisaab sa bopp ànd ak nag xam gi nga xam ne moom yàlla moom xam na ko gën koo xam béréb bi ko seede gën koo xam waxtu wi ko seede gën la koo xam yow mi ko doon jëf loolu yëpp ngir saxal lay wi ci sa kaw la bu fekkee ne loolu xam nañ ko daanu bàyyi xel ci bu nuy jëf ak bu nuy wax. rajo yi jeex na ñetteelu laaj bi moo di lu jëm ci ñaari rakkaay yi nga xam ne ñu ngi koy célébrer ak mu nekk di mu di ñaari rakkaay yu sëñ Touba julli woon foofu sëñ Touba fi mu julli ci réew mi bare na béréb yu ju yu bari daañu wax ne fii sëñ Touba julli woon na fi benn ñu mandargaal ko. wala ñu ñàkk ko mandargaal li ci ëpp yi ñu xam yëpp mandargaal nañ ko waaye lan moo tax nag ñaar rakka yooyu moom ñu di ko célébrer def ci loo xam ne defuñu ko ci ci des dafa am maza lu ñuy wax maza manam jëf bërëb bi ñu ko jëfee dana ko jox beneen valeur waxtu wi ñu ko jëfee itam dana ko jox beneen valeur saxaaba yi seen jëf yi li tax kenn mënu leen a jot ci jëf dañu jëfoon ci jamono boo xam ne jamono bu spécial bu dootul répété mooy tànk bi fi yonent bi nekkee sallallahu alayhi wasallam ñu taxawal l'islam fekk l'islam ñëw fi woon dara ñëw fi woon lu yàlla nangu ñu jaamoo ko ca kon jamono yooyu jox na seen jëf yooyu valeur bu tax kenn mënul jëf ba jot leen ci àdduna ci ñuy ñëwaat naka noonu bërëb itam sëñ bi julli yi mu julli ci yenn ti bërëb yoo xam ne kenn mos faa julli ci niñ koy nettalee te xëy na mën na am ba ba saa taxaw yàlla mën na dogal kenn. yéen a ngi ànd ak waa daahira Ahibay Serigne Sam Mbaye kon moom muy zarfu zaman muy zarfu makaan bu ci nekk dana jox jëf valeur wala mu wàññi valeur bu fekkente ne julli ci boppam day li gën a màgg ci xeeti jaamu yàlla yi. ñi ko ñu waxee ne asalaatu azamul ibadaati julli moo gën a màgg ci mboolem xeeti jaamu yàlla yi nga xam ne mbindeef dana ko jaamu borom mu dellu seet sallallahu taala wa sallama li mu wax ci julli li muy wax naan soppaloo nañu ci seen àdduna ji ñetti yëf seen àdduna ji la wax waxul ci àdduna yéefar yi ci àdduna yi nit ñi daj àdduna rek amatu naas seen àdduna ji yéen saxaaba yi ba tey mu kon àdduna ju sellal mu ni sopp na si ñett benn bi ak tëyëb bi mooy eau cologne wala parfum li cologne bu ngeen xóotalee seen xalaat ngeen gis na li cologne lu ñu tànn ci biir tànnit la tànn la ca gën a neex xet liggéeyee ko noo xam ne dafay tax muy xet gu neex xet gu neex bokk ci teraanga bokk ci lu ñu tànn tànnaat ko comme yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ñu ko tànne ci biir ay tànniif muy sopp lu ñu tànn ci biir ay tànniif loo xam ni dañ koo extraire maanaam dañ koo ni ma ko waxee dañ koo tànne ci biir tànniif hmm. loo xam ne lii ci adduna bi la ko nit kiy jëfe waaye sallallahu alayhi wa am ci yeneen i gisiin yoo xam ne nit ñi amuñu ko ba tax mu sopp kon amul du loo xam ne adduna yi kese rek la day jàngale ñaareel bi du la euh, soxna loolu itam boo ne yonent bi sallallahu indi meññet mu bees mu soog a wattee ci garab mu teg ko ci jëxam wala ci kanamam naan maanaam luy soog a jóge ci suñ borom mi ko jëf xam nañ ne lépp lu am suñu boroom mi ko jëf waaye am na yoo xam ne jëfi nit ñi def ci dugg meññat moomu nag garab gi bu ko nit ki jëmbatee it di ko arrosé maanaam di ko suuxat itam foofa la cay yem suñu borom a koy màggal ba tóor tóoral ko ba génne meññat mi nga xam ne jëfi jaam bi lenn raxu ci noonu nga xam ne jeexit jooju nga xam ne day fàttali wan day teewal ci xelu nit ki ak ci xolam bind bi suñu borom di bind ndax li mu dal di ñëw directement noonu mu ko soppee naka noonu itam ci affaire nisa de maanaam affaire femme suñ borom daf ci bind mbindeef bind ci roo muy itam kéemaan koo xam ne day wane tawxid koo xam ne aarifoona billaahi yi rek ñoo koy xam gannaaw yonent yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu waxee ñaar yooyu bi ko ñetteel mu ne wa ju'ilat qurratu ayni fi salaati waaye lii sama bànneex dëgg li ma sopp dëgg li ma gën a dëgg ci lépp mooy julli nga ne kon noonu muy teewloo màggug suñu borom ak xereñam ak bindam ci ñaar yooyu passé yëpp ak ci sellal ak rafetal bind tànn la ci gën féetale ko fam ko bëgg a féetale ngir la tax ci julli la rawee ndax julli ni muy boolee euh, nit ki ak boromam amul benn jaamu yàlla bu koy boole ak boromam boo tax sallallahu alayhi wa ne nit ki waxtu mu gën a jege boromam ci dundam mooy waxtu mu këppee jëm di sujjóot kon julli noonu la demee bu fekkee ne jullee ngi màggee noonu nu seet li nu waxoon ne jëf bërëb ak jamono dana ko jox valeur dana ko yokk valeur boo xam ne xëy bu doon ci beneen jamono ak beneen bërëb du àgg foofu misaaloon naa ko sallallahu taala wa ci xare badar bi nga xamee ne ñett ca na maanaam yëfar yi ñett ca nañ jullit ñi yonent bi alayhi salaatu wasalaam bum demee ca mbaar mi ko sàkkaloon nekk fa di ñaan suñu borom abubakar rek nekk fa saad ibnu muaaz yor jaasim taxaw ci bunt bi di wër ngir bañ yéefar yi bett ko julli la fa doon def waxtu su ñaan suñu borom rek lay def Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu nee na ay yoon day bàyyi ko ca xare ba ñëw di seet yonent bi sallallahu alayhi ndax yéefar yi sa tax luñu ba agsi ci moom bu ñëwee fekk mu nekk ci sujjóot di ñaan waa yaa hayyu yaa qayyum yaa hayyu yaa qayyum yaa hayyu yaa tax na ñu ne yaa hayyu yaa qayyum tuuru suñu borom mu doy kéemaan la ku gaaw ci wuyu am na sax ñu dem banaan ndax yi nga xam ne sax na ne al ismul azimul azam ci ñetti saar yi saar ñetti saar yi bu ci nekk ak xayyu xayyum ma nga ca noonu nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu boroom xamal na ko wa iz ya'idukum llahu ihda ta'ifatayni annaha lakum wa tawadduuna anna ghayra dhati shawkati takunu lakum xamoon na ne suñu boroom benn dana ko may bu xaree dana gañ a xare boobu wala bu xarewul lu dul dajeeg njëgg ma maanaam caravane bi nga xam ne moo jógee euh, Syrie jëm Makka te alal yu bari yee nekk ca te ñoom seen alal yi ñu leen tox toxaloon ba génne leen Makka ñu wacc ko fa yépp nekk fa mu di seen i àq ñu di ko dogale ci suñu borom xamal na ko woon ne benn ngeen dajee caravane bi moom la ca nekk wala bu ngeen xare da ngeen gañ ci xare bi dajewuñu caravane ba armée bi lañu dajal war a xeex ñoom kon suñu borom xamal dig na ko ne ko ba tey dangeen ngeen xare bi waaye nag suñu borom dafa demee noo xam ne sañ-sañam ak man-manam ak xereñam ak nameelam jaam mënu koo xam xam na ne waxam du dañ mukk waaye na nga gën a xamee yàlla rek gën a wóolu di gën a ragal ngir bàyyil ko xàqam ngir teg ko fa nga ko war a teg noonu itam bu seetee circonstance yu doy waar yooyu nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam mu ngi wax suñu borom naan ko kuréel bii di saxaaba yi di xare ci badar waxtu wu ñu alkoo maanaam waxtu wu leen yéefar yi jekkoo ba rey leen kenn dootu la jaamu yow suñu borom ci kaw suuf si mu di kon situation bu doy diggante bu doy waar bu rëj bu raglu sëriñ Tuubaa radiyallahu taala anhu ci royam yonent bi sallallahu ak niru ko ak bari lu mu ko doon ci bi muy julli ñaar rakka ñooñu itam nekk ci situation bu dangereux ni nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam li ko itteeloon du jëmmam waaye diine ndax bu kuréel boobu alkoo kenn dootu jaamu yàlla tey jaamu yàlla googu moo ko itteel sëriñ Tuubaa bi nga ne ni moom it mu ngi wax ne wajaal masiriya da jawfal fara lil wara mislal maxaari ni ñaan na suñu borom ngir tukkeem boobu di fajuk aajo mbindeef yëpp kenn ku ci nekk ca la cay sa aajo la nga xam ne moom nga yelloo ci mu faju mu xam le ne ni ko sëñ Moussa Ka waxee ci Zaw Sakur mu ne budul ko nag dem bi wolof nasraanu te kon billaahi ñëpp dem niiraanu nga xam ne moom mu ngi taxaw taxawaay bu demee noonu. taxawaayu xet li bindee fii ba duñu nasraanu duñu dem safara ngir dox boobu nga xam ne mu ngi koy bëgg a dox te bu ko doxee ba ñëw aajo ñëpp faju lislaam ji taxaw mu nuroog lool kon yonent bi sallallahu alayhi ba mu tolloon ba muy julli di ñaan di wax suñu boroom yaa yu yaa qiyum yaa yu yaa yoomu ak di teew lu ne ci ragalam yàlla ak wóoloo di koom ngir bëgg lislaam ak xam kattanu yéefar yi ak ni ñu bare bu kuréel bi alko keneen dootu la jaamu Sëriñ di julli moom it ñaari rakka yooyu di ñaan suñu borom yoon wi nga xam ne lim ko jubloo mooy xet li mbindeef yi yoon wi lëm ci wuti mu am ko dellu ak jàmm muy njëriñal bindeef yëpp nga gis ne kon ñaari rakka yooyu defe nañ ko ci circonstance maanaam ci diggante yu doy waar comme ni yonante bi ni nga xamee ne yonante bi sallallahu taala alayhi wa ci yawmu badrin ba mu nekkee ca arish ba mu ngi julli ñaari rakka ay rakka ci jamono yu doy waar moom it ngir xettali bindeef yi kii mi ngi julli ngir xettali bindeef yi kii ñu woo yaa xayu yaa qayyum yaa xayu yaa qayyum ngir loolu aajo day doo xam ne mooy aajo yu bindeef yëpp fajoo kii itam ngir euh, demam bii ba dikk di faju aajo bindeef yëpp mu ne li kun bi kun sarmadan wajaal masiriya za jawfal fara lil wara misla al maxaarini bu ko defee sëñ Tuba mu ngi deeyante mu ngi deeyaleeg suñu borom ndax li mu nekk ci li muy ñaan li gën a te mooy li gën ci dundam te mooy dem ci géej la amee lépp li mu aaj faaje faaje aajo mbindee fii li mu amee ngërëmal yàlla li nga ko jagleele muy xaadimu rasul bu ko sakku ci jamono yi nga xam ne ci la gën a jege boroomam comme ni ko yonent bi waxee muy waxtu muy sujjóot muy kon bi muy sujjóot sujjóot sujjóotu lu dul ngir njëriñam mbindee fii moom yëkkati na léppam maanaam kulliyatahu ni mu ko waxee tabaraka ko taala lahu taala ñeel suñu borom léppam la yëkkati jox suñu borom léppam cëram yëpp ba ci karaw yaramam lépp lu mu yilif lépp lu mu moom lu aju ci moom yëkkati na ko delloowaat suñu borom tabaraka wa taala ngir sant ko ak ngir xëri ci moom ngir bëgg ko ba gisatul dara bëggatul dara ci kanamu yàlla loolu fàttali kon waar goo xam ne diggante yooyu nit ñu rëy toll nañ fa fàttaliku mbindeef yi xalaatuñu seen bopp xalaat mbindeef yi kon ñoom ñaan ñëpp moom sallallahu taala wa sallam mi gën ji mbindeef ak xaadimam dunduk lislaam itteel leen itteel gu àgg foofu itteel gu àgg foofu jamono yu gën a raj gën a tiis ñuy xalaat mbindeef yi ngir yéemale di mag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne innama ana rahmatun man du ma lenn lu yërmande ji suñu borom yëkkati indi ko mbindeef yëpp nit ñëpp lay seen mbindeef lay seen ngërëm euh, yërmande kon nit ñëpp lay seen yërmande ak li dul nit luy baaxi luy malaayika lépp day yër ndax yërmande njëriñam ku nekk njëriñ so bu du woon xatu jamono bi ñu dugg ci tafaasile euh, maanaam jotaay kon gaa ñi nga xam ne dañuy màggal euh, julli googu la ci béréb boobu mu ko defee woon euh, def lu am solo na seen yéene wér rek ñu def ko ngir jëmmi yàlla foofu bu ci seenee gannaaw tawxiid ji nga xam ne moom la làmboo xam gi mu xam boroomam jàpp gi muy jàpp ixtiyaapaat yi xam ne ndigal la ak xam yàlla la xamal nañ ko ne bi ngay dem demuloo lu dul ngir liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi kon da ngay dellusi bi mu àggee ndar la woy asiiru boobu nee ñu woo sëriñ Alaaji Aman Njaay maa bi wan ko xasiida gi ak lim ci wax ne ko yow laay def seede danaa dem am li may wut dellu si fekkaat la ci ndar te doo ci diggante boobu ba tax mu xam mu wóor ko ne day dem dellu si te day am lu mu doon wuti te kon aajo bi dafa faj teewul mu wëñ ci suñu borom di ko dégg ndax lépp luñ la may seen borom ay sew sew nekk na ci mbiram ak jëfam yoo xam ne mën na am leneen lu ca des loo xam ne bu ñëwul am lu mu manqué barik ñaan gi ak saxoo ñaan gi xam yàlla rek la ngir bu ñëwee mat sëkk la mu doon barkeel sew sew yépp ñu remplir ko bañ dara du des loolu tax mu naan wa bashir kulliyatahu nabihi suñu borom na nga bëggal léppi yonant bi ci man mu ko waxee ne ak dundam mbëggum yonant bi sallallahu muy dem nag mu ngi dem ànd ak roox yi mu ngi dem ànd ak roox yi ànd ak xoli ulama wala amiloona yi ak wàllu yi ak rooxi saxaaba yi ak yonant bi sallallahu taala alayhi allarwaaxu junudun mujannada xadis la roox yi ay ay kuréel lañu yoo xam ne dañ leen a séddale def leen ay kuréel junudun mujannada maa taarif min fat lépp lu ci xamante xeetonteeg moroomam day ànd bu bii jógee mu jóg ndax wilaaya sax ci boppam dañ ne dafa mel ne jëmm rek kenn ku ci nekk ci ak cër nga ca wilaaya ji bu matee nag jëmm jëpp lay làmb mooy xaw bu ko defee gépp may ak gépp yoon ak gépp tur yàlla ak bépp xam-xam ak gépp bëgg yàlla ak gépp mat bu ne woon ci kenn ci wàllu yi danga nga boole lépp nga noonu nga xam ne askanoonte gi ruuy askanoonte tax na benn jóge ci mat yi mat yeneen yi ci des ànd di ko gunge yenn yi topp ko ilmul munasaba bi ñuy wax boo gisee ne noonu nga xam ne alimaam Muhyiddin Arabi wax na eh, ne nettali nañu jëlee ci Abu Hamid radiyallahu ta'ala anhu muy Imam al wax ne dafa gis ca Quds benn petax ak benn baaxoñ ñu sësaloo di jonjoo amu ci kenn kuy sori moroomam mu daal ne ñaar ñii de te nekk na seen diggante maanaam am na rapport am na lu leen boole lu ñu niroo daal wala lu ñu bokkale dal di yëkkati loxoom ñoom ñaar ñu dox kenn ku ci nekk di soox ñu xam ne kon soox googe moo leen boole naka noonu ilmul munaasab bu ko ñu moo waxee eh, Muhyiddin wax ne Ghazali ci sangi ak kilifa yi ñi xam ilmul munaasaba ci la bokk dafa am détails yu bari ak xootaay boo xam ne duñ ca mën a dugg ndax béréb bi laaju ko li ci gàtt ci na gën a gàtte te dana mën a leer moo di xol waxtu woo xamee ne set na wecc ba sell boroom dootu màndi ci alxuraan dootu màndi itam ci julli góotu xiqi muy mukki ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg googu mu koy bëgg bu bëgg gi te daf koy xëcc moom di ko taf ci moom ruuxam ci ruuxu yonent bi sallallahu moom ni mu waxee ne bi muy dem mi wax na ko ci asiru googu te booba demagul mi ngi ndar wax na ne bi muy dem mu ngi ànd ak yonent bi sallallahu ak saxaaba yi naka noonu nga xam ne waxtu woo xam ne ne euh, xol sell na ba set waxtu nit ki xam boroomam day xër ci ñaan loolu tax ñi takkoo di ñaan di ñaan di ñaan rek fi ñu toll takkoo ca te duñ bàyyi mukk loolu moo ko waral bi nga xamee ne moom mi ngi mu daataan génn këram yonente bi salaatu ne sangi na ko ba xamal ko ne bul ragal benn lor loolu xam ne ne amul ca sikki sàkk xam ne loolu lu am la dara waaye nag xam yàlla gi mu xam yàlla ak ñaan yàlla di toroxlu ci kanamam ni mu neexee ci moom yooyu yëpp tax na mu toll di sàkku itam yeneen i sañ ak i ñaan ak leneen mu dolli ko ca rek ndax saan wuy dal bu dee benn bu ñaar dikkee ñett dikk mu gën a dal day gën a naka noonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo doon meloom gannaaw ba nga xamee ne suñu borom dël na ko ni ma ko waxee woon léegi kenn ci kuréel yooyu moo tax sallallahu alayhi wasallam ne ak tawakkulu xaali wal ibtisaabu sunnati fa man dafa an xaali laa yaduf an sunnati fab sama mbir wéer ko ci yàlla bàyyi yàlla ak sama bopp mooy sama melo bi ma yàlla binde mën ko bañ a def waaye sabablu mooy sama sunna mooy yoon wi jaar ci bu fekkente ne ba di nga ba sama melo woowu maanaam wakiilu wéer sa mbir yépp ci yàlla mënuloo ko it bul sàggan mukk bul doye di mukk ba mënuloo topp sama sunna mooy sabablu mooy jaar jaar yi sëñ Tuubaa jaar jaar jaar yooyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaaroon yëpp kon bu mu jullee ñaar rakkaay ba noppi da si yéene nag xam ne mooy royukaay bu màgg ba mooy royukaay bu foor ba nga xam ne lu wuuteeg moom rek suñu borom bugg ca dara lépp loo xam ne roy nañ ko ca muy jëf ànd ak sunna am moom nag bëgg gi bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak roy gi mu koy roy fonk gi mu koy fonk dafa léppam jox ko léppam bu mu demee bu jub suñu borom suñu borom xamal ko nag yoon wi mu war a jaar te mooy yoon mu gën a sopp moo di jaare ci yonent bi sallallahu wa sallam moo tax mu ne dallani allahu ala muhammadin wa qaadani mu jógee tàmbalee jaar yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko roy ba ci rakkaa yooyu ba ci dem bi ak li mu wax bi mu ne dallani allahu ala muhammadin wa qaadani muhammadun li samadi dafa waxoon ne dallani allahu ala xayril wara wa qaadani xayril wara lisil wara suñu borom daf maa tegtal muhammad sallallahu alayhi wa sallam nit sama loxo omat naa sama àgg ci yàlla ki demuk boppam ci yàlla li ko gën a wóor mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàpp loxoom moom mi xam ne du juum du fàtte ma nga ca kër dëgg ga li ñu nëbboon ci moom bi mu nekkee ci àdduna lépp ñu feeñal ko jox ko garaat yi médaille yi mu ràngoo ak darajaam ak xam-xam matam ak ni ko suñu borom soppe ak ni mu ko bëggee ni mu ko ruse bu wàmmat ba àggale ci suñu borom wóolu nga loolu moo tax mu dikkee liggéeyam ba jóge daaraam jóge Mauritanie liggéeyam nag liñ ko fi santoon mu waroon ko jëf lépp bi mu woyee nag jaabat nga xam ne mooy xaatimatul maqaasi maanaam moom mooy li mujj bi mu àggee dara mënatu koo weesu mënatu koo weesu mu ne dal na ni allahu alallaahi bila taxarrurin wa umuri taqabbala suñ borom moo ma tegtal suñ borom moo ma tegtal boppam ci dul waru nag du ma ci juum am loo xam ne def naa ko ci njuumte wala ci fàtte wala ci jàgg yaa taxar wa umri te suma dund gépp suñu borom nangu na ko mu di li ma joxe suñu borom sama lépp nangu na sama lépp kon bu muy dem te ànd ak xol way texe ñëpp ak ruuxi aarifoona billaahi ne tax mu ne masiri ma al axyaari lillaahi bi nabi wa maa li xayri laahi aw masir tànneef yi te mooy saxaaba yi gannaaw yonent yi ñoo gën ci mbindeef fi ñoom laa àndaloon ak yonent bi sallallahu taala wa sallam ànd gi muy ànd ak malaayika gi muy ànd ak man nga ko bañ a nangu waaye ba tey li mu waxoon nag wa saatul miidaani laa yox fiiha ibaa namlatin sulukan fiiha lef mu yaatu mi xam ne ci la fas yi daw bu mellentaan bi bañee moom bu ci jaarit noonu ñi am gis dañ ko gis ni Moussa Ka di waxee ci jësaw sa ko nee na keroog ngelaw bu lam doon ràmbal Jibril la yor gogam ba moom la àndal Seydina Jibril ñii wax ne du dellu si gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wasallam la ñu ko xamul bu ñu yoree taalifu euh, limaam Suyuti fi imkaani euh, tanwiirul xalab fi imkaani rayti nabiirul xalab loolu xam ne a nekk la waaye nag nit ki bu fekkente ne génn na dikk ne man gis naa jinne ñii duñ ko gëm ñii ñoo koy gëm ki ko gëm mooy xam ki ko xam dëgg te xam ne nit dëgg la te doful mu xam na ko ki nga xam ne it mas la gis jinne dana ko xam ki nga xam ne it jinne am fii mënu la ñàkk jinne dana ko xam ne nag nanguwul amuk jinne du ko xam ki nangu amul jinne te gëmul ne nit mën na koo gis ñëw di ko du ko gëm kon nag ba tey loolu gis naa malaayika gis naa yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko xamul bëgg a wedd su waaye nag bu tey ko gis moom ak ki ko gëm ñoom duñu am sikki sàkk ci loolu bu fekkente ne nag euh, loolu waxoon ci ñaari ràkkaay bi moo amee solo ñi nga xam ne dañ koy màggal ñu ngi def lu rëy ndax dëgg-dëgg bokk na ci jëf yi gën ci jëf yi ndax sëñ bi ni mu waxee gannaaw julli bu fekkente ne julli mel ju mu doon wala yeneen jëf ju mu doon itam meloo def caa am solo ndax moom wax na li gën ci xam-xam wax na di gën ci jëf wax na li yées ci moy wax na li gën ci sikkar turu yàlla kon matal na lépp nee na xam-xam yi li ci gën mooy tawxid gannaaw tawxid tafsiru quran ak xadis ñoo ci gën gannaaw yooyu yépp nag li lay tax a xam dëgg-dëgg diine xam diine en général mm, waxul rek fiq rek waaye tawxid fiq tasawuf mooy tax a xam dëgg-dëgg diine xam diine nag boo ko defee lépp dugg na ci biir gannaaw loolu nag yi la jumtuwaay yi la koy tax a xam li gën ci jëf mooy jëf joo xam ne dafa bari ay njëriñ di jëriñ nit ñi ni ki xam-xam di jàngale di yeete ak jëf joo xam ne day sel setal xol te mooy jëf ji nga xam ne da nga koo taqoo naka noonu itam jëf ji nga xam ne tiis na ci sa xol nga ko rek ngir yàlla ak li muy naqari sa xol lépp bokk na ci yëpp loolu ni mu ko misaale waaye li gën li yées ci mooy mooy mooy gu lay fàttaloo yàlla ak mooy guy wowal xol lii gën ci sikkar turu yàlla mooy alquran alquran nag jàng ko eh, eh, traduire nañu lu bari ci mm, Ihya Ulumuddin ci li ci aju ci alquran eh, mën nañ koo am teggin yi ak lii tax na la alxuraan di jëriñe ak ko ak ni sëñ Tuubaa fonkoon alxuraan bi may waxe ne ca tàmbali ba ne dafa doon dundal valeur yi nga xam ne ñu sàggane woon nañ ko yëpp mu def doomu adama bi daal ak fu mu mën a nekk na ko yàlla rek itteel te it nag bu mu jàppe diineem lu woyof jiital addunaam na ko jéem a xam na jéem a xam li koy jëriñ jéem a xam li koy wàññi fu mu toll it nay jéem a dolliku nay seet ñi muy àndal nay seet ñi muy waxal nay seet fi muy dem te nay ku ëllëg ndax fàtte kat boo ko defee rek loola fàtte la te ëllëg loo moo ëpp doole tey ku yàlla fàtte ëllëg nag te yàlla moom du fàtte waaye day jëflanteeg yow jëf yi koy fàtte bu ëllëgee da nga jaaxle adduna yi day naxe adduna géej la day labal nit ñi war nañu delloo seen xel te boole seen bopp rawatina jullit ñi dañuy settantal xel yàlla bi mu ko joxee nit dafa bëgg mu di ko jëriñoo alxuraan inna fi zalika la ayatin bi mu wax li qawmin yaqiluuna li qawmin yatafakkaruuna li qawmin yuminuuna ak yépp kon borom xel yi lay waxal xel am na solo du lépp nag ndax am na fu mu yem foo xam ne wax yu rek moo ko mottali place wax yu la bu nu jaawale bu nu fab xel teg ko place wax yu bu nu fab wax yu teg ko place xel kon wax yu bari bu ñu ko dee àttee suñu xel daanu mooy diine ndax sel sayduna abubakar dafa fa inna la ala munasabati al aqli diine mu ngi sësu ci toxal yonent diw nee na diw nee na yonent bi nee waaye du loo xam ne la moo jub ci sa xel rek nga jàpp ne mooy diine du noonu loolu day tax a juum diine bokkul ak xel mu kese bu doon xel rek kon yàlla du yónni yonent kon ñun ku nekk doyloo sa xel asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu ngeen ma ko fekk mm, yàlla dogal ma nekk ci xat-xat ah ba noppiit mbir yu bari nekk ci sama xel séddoo séddoo sama xel taasi ko ak yàkkamti gi fekkoon na xëy yeneen jamono ji yeneen jamono la mën naa cee wax tuuti lu wuuteeg li wala ma waxee neneen waaye nag eh, yal na yàlla may dund ak fan wu gudd ak wér-gu-yaram ba li ñu bëgg a def yëpp ñu def ko incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen a ngi ànd ak waa daairat ahibbaay Serigne Sam Mbaye taxta